rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabi aadaabi ta'aam wa fil baabi saalisi cashar ba'dal mi'a baabu karaahati nafxi fi sharaab kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu génnee ci sunu jotaay bi ñu génn Euh, chapitre cent douze hadis biñ ci mujj woon gis moo doon hadis jum bi sept cent soixante trois non sept cent soixante quatre mu ne woon wa an ummi kabshata mu ne woon wa an ummi kabsha euh, euh, bint Saabit ukhti Hassaan ibn Saabit radiyallahu anhuma annaha qaalat daxala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa shariba min qir min fii qirbatin mu'allaqatin qaa'ima walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis chapitre bi ci tegu euh, muy chapitre cent treize téeméer ak fukk ñett mu ne baabu buntu karaahati nafxi fi sharaab sib gu ñu sib di ëf ci lekk ci li ñuy naan waaw fii nag dafa wax li ñuy naan waaye day dugalaale li ñuy lekk waaw mooy nit ñaari mbir mën naa tax muy ëf la mu war a naan wala la mu war a lekk benn mu ne daa dama koy ëf parce que dafa tàng te aw ba lu ma ko uppee kon nag naa ko ëf ak sama gémmiñ loolu dañ koo sit benn ngook beneen mooy nga ne da parce que daa lii ma nar a naan dafa am loo xam ne daa nekk ci kaw te comme ko ndox la wala am soow la wala bu ma ko ëfee day naaw mu deñ léegi looloo tax ma koy ëf wala ci kaw euh, lii may lekk am na loo xamante ne nii daa amaale soos mais bu ma ko ëfee dina dem loolu yëpp nag la ñu sib waaw baabu buntu karahati nafxi sib guñu sib ngay ëf fi sharaab yi ca la nga xam ne mooy sa boisson ba nga war a naan waaw léegi nag fi al imam indi fi ñaari xadis xadis bi ci njëkk muy xadis sept cent soixante-cinq mu ne an abi saidin alxudriy radi allahu taala anhu ann annabiya sala allahu alayhi wasallama naha ann annabiya sala allahu alayhi wasallama naha an innafxi fi shurb faqaal faqaala rajul alqadaatu araaha fi liina qaala ahriqha qaal fa inni la arwa min nafasin wahid qaal fa abinil qadaha idan an fiik xadiisun rawaahu tirmidiyu rahimahullahu ta'aala wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaam al xaafidu an-nawawiyu rahimahullah mu indi kon xadiis bii nga xamante ne moom la njëkkee ndi waaw mu ne wa an abi Sa'id mu ngi jële ci baayu Sa'id nu mu tuddoon wax naa ko fan yii bii passé ah bii passé rek mu hadiis bu njëkk bi moo ko indi woon baabu karaahati shurbi min famil qirba woon nañ an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu anna annahu qaala nahaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam an ikhtinaasil asqiya ah Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan radiyallahu anhu bokkoon ci surtout abjuri di Xudra radiyallahu anhu an abi Saïd kon mu ngi jëlee ci baay Saïd al-Xudri ko joowoon ci waa Xudra bani Xudra doomu Xudra jilal ansaar anna nabiyya kana radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci anna nabiyya kana yonent bi saa saa naha tere na ani nafxi fi shurb waaw que ëf ci li nga xam ne moom nga war naan nga tiim ko no loolu yonent bi alayhi salaatu salaam nekk na loo xamante ne daal dina koy tere waaw léegi nag am na ci yenn riwaaya naha anil fi Riyaad bi anil nafx fi sharaab voilà comme ni fi sharaab waaye boo demee ci euh, sunanu Tirmidi fi shurb la riwaaya yi ñor indi mu ne kon dañoo tere yonent bi alayhi salaatu dafa tere anil nafx fi shurbi ci Riyad bi anir nafxi fi sharab léegi wi nga xam ne ci la tere loolu moom yonent may saa saam fa qaala rajul benn waaye ne ko nag a ah, yonent may saa saam alqadaatu araha fil ina mais yonent may saa man damay gis loo xam ne lor la loo xam ne waruma ko naanaale wala bu dee ak lekk la dama gi damay naan bokk lor boo xam ne gis naa ko ci ndab li yonent may saa saam ah mooy da mooy interrogation la waa loolu lu may def ah koom que tere nga léegi ñuy ëf ñu jàpp ndab li ne ëf waa léegi bu dee ne mbir mi moom daa nekk loo xamante ne nii ah man de wax dëgg yàlla dama cee gis loo xam ne lor la alqadaatu ah wala nga ne alqadaata araha fi sharab waaw li nga xamante ne nii mooy lor waaw man ma gis ko ah wala alqadaatu bu dee da nga ko def mubtada tàmbalee wax ah fii al inaa i ci ndab li waaw nu may def xaala yonent way saa saam ne ko ahriqha mooy da koy tuur da koy dëngal da ngay dëngal ndab li ba loolu noonu de toute façon day flotter moom mooy nekk moom mooy day ñëw fekk foofu léegi nga tuur loolu te dina am lenn ci li ngay naan loo xam ne dina ànd ak moom mën a koon tuural côté boobu xaala fa inni mais yonent way saa ah man nag laa arwa min nafasin wahid ah mooy eh, jël ndab li wala li may naan rek teen benn yoon ci benn benn nokki te du ma nokki mooy dama koy naan ba la ma nokki ba pare man lool duma ci màndi de yeneen way saa saam ne ko nag fa qaa mun mu ne ko fa abinil qadaha idan an fiik kon nag puusaleel ndab li wala la ngay naan sorel ko sa gémmiñ mu ne Eh, rawahu Tirmidi mu ne lii al imaamu Abu Isa at-Tirmidi rahimahullahu ta'ala solo na ko wa qaala bi mu ko solowee mu lii da xadis la xasanun bu baax saxiix bu wér xasanun eh, saxiix léegi eh, kon laaj bu njëkk mooy est-ce que moom dong moo ko dañ naan la déedéet dañ naan la déedéet xadis bii Euh, imaamu Malik solo woon na ko te à vrai dire xam nga riwaay imaam at-Tirmidhi eh, non imaam euh, an-Nawawi dafa indi hadis bi euh, version bi ne rawaahu ne ne ne rawaahu Tirmidhi mais li mu indi kaddu yu indi à abu imaam kii Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati moo ko indi ci Muwatta dinañ la ñëw léegi wax la kon imaamu Maliku moom jiitu woon na ci naka noonu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad naka noonu al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala indi na lu mel noonu mais à vrai dire imaam Abu Dawud côté bi indi mooy tere gi nga xam ne euh, mooy beneen bi ñëw waaw même Abu Sa'id am na lu ci indi mais euh, mooy côté bi ne dafa tere rek euh, wa an yunfaxa fi sharab wala yonent naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an ash min min sulmatil qadahi wa an yunfaxa fi sharaab loolu kese li indi al imaam Abu Daawud moo tax côté boobu mooy tere ëf gi kese waaye al imaamu at-Tirmidhi kon nañ ko jël mu ne mu ngoon ci abwaabul ashriba an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu karaahiyati nafxi fi sharaab mu ne haddasanaa Ali ibn Khashram mu ne ki ñu nettali mooy Ali ibn Khashram di Ali ibn Khashram ibn Abdirrahmaan ibn Ataa ibn Hilal ibn Mahan Abul Hasan al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Isa ibn Yunus mu nekk ñu nettali mooy Isa ibn Yunus di Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah as-Sabi'i al-Hamdani rahmatullahi alayhi Abu Amr ñi ne Abu Muhammad surtout Abu Ishaq la as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala moom Isa di frère Israël voilà moom frère Israil la mooy e, e, Israil ibnu Yunus kàngam yooyu nga xam ne dëkkoon fële ca Kufa rahmatullah ala al-jami' an Malik ibn Anas kon Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq moom moo ko jëlee ci imaamu Malik muy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Abdillah al-Himyari imaamu daar al-hijra mooy borom ngir mi rahmatullah alayhi an Ayyub mu ne wa huwa ibn Habib moo ko jëlee ci Ayyub ngir nga bañ koo jaawale Ayyub Eh, ibn Tamima Kaysar as-Saxtiyaani xam nga sëriñam la waaye Ayyub bi bokkul ak Ayyub boobu waaw moo tax mu ne eh, eh, imaam Tirmidhi mu ne wa huwa ibnu Habib mooy Ayyub ibn mooy doomu Habib muy Ayyub ibn Habib al-Qurashi rahimahullah al-Zuhri al-Madani rahmatullah alayhi wa léegi mu ne annahu sami'a Abal Muthanna al-Juhani moom moo ne dégg na Abal Muthanna al-Juhani Abul Muthanna al-Juhani moom loolu rek lañ am ci moom nga xam ne imaamul haafiz ibn Hajar ci at-Taqrib Taqrib at-Tahdhib dana maqbul rahmatullahi alayhi yazkuru muy muy nett di tudd an abi saidin al-Xudri muy jële di tudd ci mbiru Seydina Abu Saïd al-Xudri kene anna nabiyya radiyallahu anhu muy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani sahibu rasulillah alayhi salatu wassalam radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an an-nafkhi fi ash-shurbi fa qala rajul al-qadhatu uraaha ya ah, ah, non araha araha pas uraha uraha mooy yaakaar naa araha dama koo gis fil waay waaye yonent way saa lor gi ma gis ci ndab li nag ci li ma nar a naan nu may def mu ne fa qaala ahriqha yonent way saa saa ne ko tuur ko qaala fa inni la arwa min nafasin wahid ah yonent way saa man nag naan benn deux traits du ma ci su du ma ci màndi waaw naan laata may nooy ma bàyyi lool du ma ci mu ne ko kon soril li nga xam ne mooy li ngay naane sa gémmiñ mu ne hada ahadithun hasanun sahih nii la ko al imam al at-Tirmidhi andi léegi xoolal imaamu Malik rahimahullah te foofu dañuy wax li taxoon Seydina Abu Sa'id ci ban contexte la waxee woon hadith bi moom imaamu Malik mu ngi ko li ci kitaabul jaami' an-nahyi an ash-shurbi fi aaniyati al-fiddati wan-nafkhi fi ash-sharab loolu imaam dina ko indi tere guñ tere di naan ci ndabul or wala xaalis moom lay mujjee buntu bu mujj ci téere bii nii ñu nekk rahmatullahi ala al-jami' mu ne wa hadathani an Malik mooy Euh, euh, euh, kii <laughs> Yahya ibn Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya al-Laythi voilà mi nga xam ne moo jële Muwatta ci Malik ci imaamu Malik moom bi nga xam ne noonu la koy jàngale moom moo tax lool la noonu lañ nii lañ ko jële wa haddathani te nettali na moom Yahya mooy Yahya ibn Yahya al-Laythi an Malik jële ci Seydina Malik muy imaamu daaril hijrati an Ayyub ibn Habib mawla Sa'd ibn Abi Waqqas bi nga fii leeral na muy Ayyub biñ gisoon sànq ibn Habib ngir nga bañ koo jaawale mu ne mawla moom nag mawla Sa'd ibn Abi Waqqas la woon sahaaba boobu la radiyallahu anhu an Abil Musanna al-Juhani gis nañu annahu qaala xoolal Abul Musanna nee na kuntu inda Marwan ibn al-Hakam fa daxala alayhi Abu Saïd al-Khudri fa qaala lahu Marwaan ibn al-Hakam asami'ta min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu nahaa ani nafthi fi sharaab <laughs> waaw nee na xam nga Marwaan taay moo doon gouverneur monsieur le gouverneur de Médine toogal fa Seydina Muawiya radiyallahu anhu léegi nag Abul Musanna mi nee na nag loolu la man damaa newoon kuntu inda Marwaan damaa newoon ca monsieur le gouverneur bi Marwaan ibn al-Hakam di doomi al-Hakam eh, <laughs> <laughs> mooy maamu Omar ibn Abdul Aziz eh, Abdul Aziz boobu Marwan mi woo jur ah <laughs> Marwan ibn al-Hakam eh, mu ne dama fa ne woon te moom fa daxala alayhi Abu Sa'id al-Khudri Seydina Abu Sa'id al-Khudri daal di dugg ci moom waaw comme quoi mooy borom xam-xam yi di dugg ci borom nguur yi loolu du lu ñu xaraamal ci luñ doyal. waaw li ñuy xaraamal kay booy boroom xam-xam boo xam ne boo duggee lem xam-xamam di doxe bànneex wala bànneexu boroom nguur ga wala waa nguur looloo xaraam loolu la yonent bay sa saab aaye waaye moom kanta boroom xam-xam yi bi dugg ci nguur yi loolu buñ fa deful ku koy def ah bu dee ñoom defuñu ko ngir seen xam-xam seen ragal yàlla ak yooyu ñu ci waaraale di ci fàttali waale waa nguur ak ñayor nguur waa kan moo koy def kan mooy dugg ci ñoom kaccoor yeeg ñi nga xam ne mbiru àddina kese leen tax a jóg wal iyaadu billah kon eh, nga xamante ne nii eh, eh, kon moo tax li ngay dégg xadiis yi wax yépp ci waayi tëkku yéeg ak lay dal ki nga xam ne boroom xam-xam buy dugg ci nguur mooy ñi mala wax sànq ñi nga xam ne bu ñu fa demee ñoom dañ leen di jàppale ci seenu tooñ di leen gën a dëgëral di jël aaya alxuraan yeeg xadiis yonent bay saa saam di leen lem nit si ngom ngir mu dëppook bànneexu kii nga xamante ne moo njiit bi pour l'instant moo fi nekkagul bu fi kooku jógee keneen ñëw mu da nga naan xanaa kay du même waaji alors que même waaji la da di rek daa yor jikko ju yées muy jikko takkatar fa mu jaar couleur ba ñu yor moom la yor wala iyaadu billah kon sayna Abu Sa'id radiyallahu anhu Euh, euh, euh, Abul Musanna mu ne dama ba nga fa nee nag Seydina Abu Sa'id daal dugg nak ci Marwan bi mu duggee fa qaala lahu Marwan ibn al-Hakam Marwan ibn al-Hakam rahimahullah ne ko a ah, mais asami'ta ah, asami'ta ndax da ngaa dégg min Rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu na'a an-nafs fi sharab yow da ngaa dégg ci Yonent bi saa saam que ne dafa tere ñuy ëpp ci li nga xam ne moom mooy li ñu war a naan da nga dégg Abu Sa'id lan nga ci dégg. fa qaala lahu Abu Sa'id sayyidina Abu Sa'id radiyallahu anhu ne kon naam dégg naa ko kay fa qaala lahu rajul mu ne yonent bay saa salam ko teree benn waaye dane ko mais ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam mais yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ah inni la arwa min nafasin wahid de man moom dina tere benn guux benn naan boo xam ne noo yeegu ma rek du ma doy de fa qaala lahu yonent bay saa ne ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa abinil qadah kon sorilal ndab la ngay naane récipient ba ngay naane an fii ci sa gémmiñ summa tanaffas ginnaaw gi nga daal di nokki voilà riwaa imaamu Tirmidhi bi loolu lay wax ne mooy sorilal euh, kii bi kese boo ko sorilee pour la après nga mën a noyyi ci biti voilà bul noonu ci biir te gis nañ ko ci hadis yi ñu génnoon buntu yi ñu génnoon qaala waa ji ne fa inni ara al qadaata fii ne ko waaye yonent way sa sam yow ah tere bi nga tere ne duñ ko ëf mais bu ma gisee loo xamante ne lu dul noonu la luy lorale ci biir nag qaala fa ahriquha yonent bi alayhi salaatu Eh, ne ko tuur ko kon gis nga nii imam al al Malik rahimahullah riwaayam bi wan nañu dans quel contexte ci ban contexte la yonent bi alayhi salatu wassalamu daal di woon wax li kon ah, ah kon gis nañ li nga xamante ne nii ah loolu mooy lëkkaale ma bunt bi mooy yonent way saa saa tere na kon ñuy ëf ci li ñuy naan moo xam ab kaas laa yor kaasub tee boo xam ne nee nga dafa tàng moo tax ñu koy ëf déedéet mën na la déet bu boobaa nooy def kon mooy da ngay muñ <laughs> da ngay muñ mu sedd wala en bu ko fekk sa gémmiñ xanaa nga yor sa sa ventilo bu ndaw di ko ci mu ëf ko waaye upp koog leneen waaye kantaa sa gémmiñ déedéet loolu bu ko def waaw moo tax moo loolu mooy li waroon xam-xam yi doon wax rek ci illa yi ñu jóge woon nga xam ne day bañ naan di naan ci famul xirba ci ju bouteille bi gurdu bi ndax da koy mooy yiñ ci waxoon rek day tax nit ñi seexlu ko la day nangam ak nangam mais am na benn affaire boo xam ne bu jare kii la mooy pour des raisons de santé voilà loolu dafa mel ni ba ñuy wax ba léegi waxuñu ci <laughs> mais surtout aussi yaa pour des raisons de santé ah imaginez feebar yi nga xam ne yu bari ci gémmiñ lay jaar ci salive lay jaar nit ki nga xamante ne nii mooy moom yoonam newul ci yooyu day ñëw li lépp li ñuy lekk affaire bi nee tàng na mu sëgg ëffal ñëpp alors que ndekete yoo moom mu ngi yor ay ay microbe yoo xam ne façon feebar boo xam ne xoolal coronavirus bi li gars yi doon wax bi lay doon jaar sooy <laughs> taay moom gars yi kenn du leen ëffal moom <laughs> non <laughs> boo leen di ñuy yow gaay boo jaaree mbedd sax xaw a dajeeg ñoom ci trottoir bi ñu ñu séen la ne teggi kooku <laughs> kooku ñu naan distance prenez vos distance voilà distance boo booy fay ci courant bi sax wala facture facture bi wala loolu taxaw leen di waaw mosquée yi def leen distance <laughs> léegi imagine te feebar yooyu c'est pas que coronavirus jeex na wala nee nañ amatul que ne léegi feebar yépp yoo xam ne ci yu mel noonu ci air bi wala ci côté yooyu la doon jaar que dañoo dem tëddi dee nañu dem suuli nañ seen bopp déedéet yii tamit c'est juste lépp luñ fi waxoon ci wàllu naan ci ju kii bi wala euh, bouteille bi wala gourde bi wala yooyu loolu lépp ak ci ëf loolu tamit raison santé ci la waaw waaye ak seexlu beeg ak da koy kii wala yooyu yëpp da cee am waaw ndax boo nee sa tifli di mën na cee génn dugg waaw te nag du ñëpp ñoo xam ne ñoo xam ne loo am ñu seexlu man nañoo seexlu affaire boobu te gisoon nañ li al imam ibnu al arabi al maliki rahimahullahu taala waxoon kon mooy yonent bari saa nag fii dafa tere yooyu yëpp illa yi ñu waxoon yooyu yëpp ci yee day duggaale fii waaw da koy tere léegi nag ah waa ji laaj léegi nag waa ji laaj waa ji ah laaj mooy tamit loolu dañ ciy jànge ne mooy sëriñ bi bu waxee benn affaire mais tere nañ wala digle nañ wala nangam ak yooyu sharia digle na wa loolu dàmbale dañ ko war a jàpp ci suñu xool jàpp noonu gëme ko noonu doxale ko noonu waaw mais nag loolu yëpp bu ñu ko waxee mooy aayul kenn ci taalibe yi bu dee mbir mi am na leen lënt lënt wala loo xamante ne jàpp na ne ah est-ce que bii nii moom nu mu fay demee loolu aayul loo mu laaj tabu boobu kenn du ko boole ci ñàkkub taalibe wala yu mel noonu déedéet moo tax waa ji fa qaala rajul benn waay wax te dañ ci xam ne tamit léeg-léeg laaj yi li am solo mooy laaj ba ki laaj amut solo du day am solo saa su ne ñu xam kan moo laaj moo tax fii kenn waxul ki laaj ndax liñ soxla xam rek mooy àtte bi ak waa li mu wax ak àtte bi nga xam ne moom la conentuway sasan bi wax mu ne fa qaala rajul benn waay ne ko mais alqadata araha alqadatu araha fil ina mais yonentuway sa salam mais bu ma gisee eh, benn lor luy lore ci ndox mi nag comme yow nga ñëw di naan nga gis nekk am na benn insecte bu ci tëmb wala lenn loo xam dafa ñuul xamoo benn pepp xaw ma lan la comme yu mel noonu moo ne moo gisee nag ren tubaab saa saa ne ko mais da koy tuur mooy danga koy wengal ndax boo ko wengalee moom day jege foté boobu te boo koy tuur mooy loolu dina tuur te loolu nag di tuur waale ñu ne non yow yow yàlla daa tere yàq waaw. moo dafa tere yàq ndox ngay ngay ngay ngay ngay yàq quoi du pour non naan la parce que manoo ko dindi lu dul lool soit am na yeneen possibilité nga jël kuddu ah daal di koy tànqaale te loolu dina am toq yu ci dem loolu yëpp benn la wallahu taala alam loolu lépp tuddut yàq kon loolu kenn du ko tudde yàq moo tax yonent bay saasam bi mu ne tudd dañ koy laaj ci li nga xam ne euh, bër boo xamante ne nii ab ab ab ab janax wala ab kaña da cee rot da ca yow daanu mu ne na ko dindi après tonni li ci wet gi waaw bu ko neexee après mu lekk ko waaw léegi loolu c'est la même <laughs> mooy lool di jot a tuuru surtout bee moom c'est pour de raisons moom mën na wàll bon bi comme que beurre dafa dëgër day dëgër moom boo ko tonnee côté bi mu laal rek ngay tonni après li ci def parce que laalu ko fii nag comme que li nga xamante ne mooy lor gi nga gis mooy boo koy juutal dina am lu tuuruwaale yeneen may saa saa wax ko lool bu boobaa yooyu mel noonu nag même bu dee li ngay tuur lu am solo la alal la euh, loolu man da ñàkk parce que fokk nga jaar noonu am lu ci demaale ngir nga mën a doxal li nga xam ne mooy dindi lor googee nga xam ne mën na laa lor moo xam nit ki mën na koo def li nga xam ne euh, mooy euh, kuddu wala loo xam ne moom lay jottale ko capp ko ci daal di koy dindi loolu lépp. man naa nekk waaye l'essentiel mooy bu mu ko ëf voilà bu mu ko ëf ak gémmiñam loolu la yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi daal di tere euh, waa ji daal di koy wax loole mu wax ko léegi côté bi hadith bi kanta côté bi nga xam ne mooy wax ci ba naan ci d'un trait waxoon nañ la hadith bi bokk na ci li nga xam ne ci la lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku mel ne ñoom al Umar ibn Abdul li <laughs> nga xam ne mooy surtout surtout surtout ci laaj-laaj bi muy euh, Marwan ibn al-Hakam nii dem doon wax ne bu dee nit ki moom am na fond waaw mooy moom mën naa naan d'intérêt saa mu nooyi loolu mën naa nekk voilà bor ñoom nag ci xadis bii bokk na ci seen cislaa yi gën a rëy keneen parce yonent ci may saasaab koy wane mooy terewu ko waaj te tuddoon nañ ko foofu terewul waaj ne ko euh, nga ne loolu dafa loolu déedéet loolu kenn du ko def waaw xam nga moom da ko doon tere mooy euh, bu leen naan naanu ba'ir waaw di nooyi ci mbir meeg d'un trait wu mais bu dee ne waa ji mooy du nooyi mooy bu dee ne du ci nooyi bu nee bu naanee daa am taxaw door a nooyi ci biti moo tax ci riwaa imaamu Maalik bi gis nga mu ne ko da ngay nooyi ci biti voilà mu ne ko nooyi ci biti voilà da nga koy sorilal euh, ndab li boo naanee pare ci sa gémmiñ après nga nooyi ci biti kon hadis boobu noonu kanta jàng bi ci amoon loolu côté boobu jiitu woon na ñu jotoon koo gis walillahi alhamdu wal minna léegi kon euh, euh, euh, ginnaaw loolu nga gis tamit njàngaleem yonent may saa mooy nit booy jàngale voilà mooy danga ngaa war a bu dee ne nit ñi da nga leen dutal ay porte ay porte d'issue quoi ay issue de sortie voilà yoo xamante ne nii parce que waa jane ah comme si moom <laughs> day gaaral ah man de ëf laa ëf laa manoon waaw yonent way sa salaam ah bu amee lii mu ne ko léegi bu boobaa jàngalekat bi it dooru la nekk cours d'idée koo xamante ne nii moom bu ala yi kiiwee eh, buñ ko puusaatee benn laaj rek mu daal di cang daal di xamatul lu muy demee yonent way sa salaam ne ko da koy tuur voilà da nga koy tuur <laughs> boobaa <laughs> kon nag mu ngi noonee loolu lu amam solo la kon nag ñu jàll al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi xadis bu mujj euh, muy xadis numéro sept cent soixante-six mu ne wa an ibni Abbaas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa an yutanaffasa fil inaa'i aw yunfaxa fiihi rawaahu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'aala wa qaala hasanun sahiih kon al imaamu al xaafiz an-Nawawi mu teg ci xadis bii nga xam ne xadis bii bi nga xam ne la ko imaam an-Nawawi xadis biñ jóge euh, ci at-Tirmidhi bokk moom la dajale ñoom la dajale xadis Seydina Abu Sa'id bi la njëkk indi daal di indi mu ngi mel ni imaamu Tirmidhi imaamu an-Nawawi deful dul jël buntu boobu imaamu Tirmidhi def muy abwaabul ashriba an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu karaahiyati an-nafkhi fi ash-sharaab ñaari xadis yam fa moom la indi fii tëj buntu bi mu jeex <laughs> te gis nga ni ko imaamu Tirmidhi tudde daanaka noonu la tudde fii bi dafa def baabu karahati karahati nafsi fee karahiyati nafsi fi sharab mooy hiyati ak hati lool kese leen wutale <laughs> léegi li ci des yëpp hadith yi na ko imaamu Tirmidhi rangalee noonu la ko rangalee kon al imaam mu ne wan an ab wan an ibni Abbas kon imaamu Nawawi mu ndi hadith bi radiyallahu anhuma mu ne an ibni abbasin mu mu ngi jële ci ibnu abbas doomu abbas ji ni abdallah radiyallahu anhuma anna nabiyya te ne yonente bi tere na an yutanaffasa ñuy noyyi fil inaa'i ci li aw wala bokk yunfaxa fiihi wala ñu ciy ëf waaw loolu ñaar yooyu yonente bi sallallahu alayhi wasallam da tere de mu ne ha mu ne rawahu soloo na ko ak tirmidi abu isa rahimahullah wa qaala bi mu ko soloo mu sahih la imam at-Tirmidhi an-Nawawi laaj bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu la déedéet hadis bii nii imaamu Ahmad jiitu woon na mu daal di koy solo na ko noonu al imaamu Abu Dawud solo na ko na al imam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullah al-jami' al imaamu at wax nañ la buntu mi di léegi mu ne haddathana Ibn Abi Umar mu ne nettal na Ibn Abi Umar di Muhammad ibn Yahya ibn abi umar al-adaniyu al-hafidu rahimahullahu taala al-makkiyu rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana sufyan ibn uyayna mu nekk yu nett moo sufyan ibn uyayna ibn abi imran maymun al-hilaliyu mawla abu muhammad al-kufi waaye al-makkiyu rahmatullahi alayhi al-hilali an abdi an abdil karim al-jazari moo ko jëlee ci abdil karim abdil karim al-jazari moo ko jëlee kon ci abdil karim al-jazari di Abdul Karim ibn Malik al-Jazari Abu Sa'id al-Harrani al-Hafiz al-Khadrami mawla Uthman ibn Affan ñi ne no mawla Muawiya ibn Abi Sufyan rahmatullahi ala al-jami' wa radiyallahu ta'ala anhu dàkkantala moom Abdul Karim nekkoon Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala an Ikrimata moo ko jëlee ci Ikrima di Ikrima al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdillah al-Madani mawla Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' an Ibn Abbas mu jëlee ko ci njaati digam di Abdallah ibn Abbas mi ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi habrul umma wa tarjumanil Qur'an ammi nekk ki nga xam ne mooy eh, cousin la ci Yonent bi alayhi salatu wassalam salaam anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa an yudanaffaza fil inaa aw yunfaxa fiihi mu ne haaza imaam an-Nawawi mu ne at-Tirmidhi haaza hadiisun hasanun sahiih moom na daan wa qaala hasanun sahiih li imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'aala daal di wax fee léegi hadis bii moo hadis bi ñu génn bii daa ñëw di feddali hadis bee ñu génn bii mu waxaat tamit comme hadis bee ni nga xamante ne loolu la tere ca ginnaaw ba. que ne waa bi mu ne man manumaa naan deux traits naan noonu te ma benn yoon rek dool du ma doy yonent may saa saa ne ko léegi kon da ngay soril ndab li sa gémmiñ mooy nga nooy ci biti après nga naanaat voilà kon loolu noonu mu moom la indiwaat fii naha an yutanaffasa fil ina yonent may saa saa dafa tere ñuy ñuy euh, noyyi ci biir ndab li te loolu moom lañ gisoon ci bunt yee léegi beneen côté bi ñu xam ne moo am lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy aw yunfaxa fiihi wala waajib ci wala nit ki. góor a jigéen a ci yam di ëf ci li nga xam ne moom lay naan ne ko waaw loolu wala ne daa tàng wala daa sedd loolu te waxoon nañ la que nag loolu nag ndab loolu mooy ndab lu lekk ak naan lekk da ciy duggaale voilà kon wax nañ la loolu que nag ni muy def mooy loolu la voilà parce que euh, na xam li nga xam ne noonu lay doxale bu ne daa tàng daa war a muñ xaar wala bu ne daa am euh, lu ci nekk bu boobaa mën naa am lu mu ko jële léegi loolu la quoi mais ala ala kulli haalin waaw <laughs> moom duñ ko may loolu même bu dee ko mel ne al imam euh, al muhallab danaan loolu mooy bu dee ne day lekk ak keneen waaw mais bu dee moom donc mooy lekk garaawul ko mu ëf parce bu dee day lekk ak keneen illa yi mooy euh, da koy seexloog bu bu ko ëffee ñeneen ñi mën nañ koo seexloog wala tiflit yi yéeg yooyu yi génn yu mel noonu comme que yëfi boppam la te moom kesey lekk loolu moom bu dee moom kese la garaawul wala koo xamante ne nii du ko feexlu comme soxnaam wala soxna si boroom këram nga ne ñoom seen salive moom loolu nekkul seeni tiflit du du lu ñu euh, seexluwante wala sëriñ beeg taalibe bi loolu bu dee loolu garaawul comme yu mel noonu comme ni ñu fi woon waaye loolu noonu ginu la dëgër moo daal imaam al-Hafiz ne ma ne al awla ta'mim comme bi mu ko njëkkee wax feneen <laughs> ma ne li gën a yeey mooy ñu lépp la waaw al man moom dafa joyal waaw kon nag mu ngi noonu le quoi mooy tax tax yooyu buñ ko waxee mais du lépp loo xamante ne moom mooy tax sharia tere ko lañu lañu xalam moom la ñu xam yii mooy yi nga xam ne moo feeñ ci ñun waaye yonent bi alayhi salaam moos bu ko teree amul ñu naan bu dee moom rek la wala koo xam ne du ko seexlu moom garaawul bu boobaa mën naa ëf déedéet bu boobaa dañ naan déedéet ndax moom nax an nahyu ya'muhu ndax euh, euh, tere gi daf koo dajale daf koo jot kon nag ci kaw noonu kon bokk na ci laadaa bi ci tegginu lekk ak naan wala lekk nu naan comme ci lañ nekk ah kitaabu aadaabi at-ta'am na ko noon ci lekk gi manoo ñëw ceeb bi daa tàng naan dama koy ëf déedéet bu boobaa dangay ngay xaar <laughs> wala nga xam ne looy def mais daal sa gémmiñ moom du ko